mu teg ci nag beneen xadis muy neuf cent cinq mu ne wa an abi abdillahi usman ibn abil aas radiyallahu anhu annahu shakaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wajan yajiduhu fi jasadihi faqaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da' yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadik waqul bismillahi talaata waqul sab'a marrat a'uudu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uhaadir rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu daal di ñuy indil bi hadis biñ génnoon wax nañ la ne hadis boobu war na ñëwaat voilà parce que gisoon nañu ko mais gisuñu woon ishfi sa'da bi loolu la indiwuloon voilà mooy neuf cent quinze comme niñ la ko waxoon sànq kon mu ne waan abi abdillah mu ngi jële ci abu abdillah koo xam ne saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon bàyyi abdillah lan la tuddoon Usmaan ibn Abil Aas di Usmaan ibn Abil Aas bokkoon ci waa Saqiif ci waa Taa'if annahu kaana moom shaka dafa ñëw jàmbat ila rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi wopp boo xam ne da koy yëg ci yaramam waaw euh, am na boo xam ne dane ba ma tuubee ba léegi parce que Ousmane daa bokk ci ñu mujjee tuub mooy waa Taïf waa Taïf quoi <laughs> mooy délégation waa Taïf bu xoromu boobu nañ ko fee foog naa ci riyaat bi wala bi yeneen occasion waaw ñoom ñooñu xam nga ñoom yeneen saa salaam keroog bi ubbee Makka ñoom ak waa Hawazin ñoo def benn coalition mais eh, nañ gaaw parce que Taïf mooy dëkk bi gina a mag ginnaaw Makka comme que ubbi na màkk ci suñu kaw la jëm léegi kon ni ñuy def ñun duñu toog muy dal suñu kaw ce qu'on va dañuy takk xare léegi waaw léegi bu ko defee dem dal euh, dal ci kawam dañ naan <laughs> waaw bëril bala ñoo bëri dal sa kaw xanaa loolu lañ doon wax ànd ak ka nga xam ne mooy duray dubnu simma jàmbaaru xare waaye mag la woon hmm, Malik ibn Awf daal di leen jiite nekk le commandant en chef des alliés waaye boroom bi toroxal leen fa nga xam ne mooy Euh, waa Hawazin nga nga xam ne mooy euh, Hunayna voilà wa yawma Hunaynin boobu <laughs> léegi nag yeneen saa san ba mu fa jógee ñenn ñi dañoo daw ñii jaar Awtaas ñii jaar feneen ñii jaar feneen ñii jëm Taayif yeneen saa san topp leen waaw léegi nag bi mu ñëwee encercler Taayif ba waa Taayif moo tenir bon yàgg nañ encercler leen bon surtout yeneen saa san na saxaaba yi nañ nañ nañ yëkkati camp bi dem gaa yi nag gis ne saa san dañuy ñëw ba fii te duñ te ub yàlla duñ def duñ xaar ba yàlla ubbil yoneen saa saam ne waaw ñu dem waa Taayif <laughs> sonal leen bu baax ñu ne yoneen saa saam dem yoneen saa am muuñ leen ne leen aywa ñu dem fa la jógee ñëw Ji'irraana fekk dajale woon na fa na woon ku ko téyel màngum Hunayn bi mu dem eh, daal di koy séddale après daal di umra umra eh, daal ci guddi gi ñu bari yëguñu ko umratul Ji'irraana après daal di ñibbi Medinatul Munawwara ala saakini afdal salaatu wassalaam ba mu ñibbee nag ci la waa Taif def seenu délégation waaw waaw xam nga Ousmane eh, eh, ñu def ab délégation daal di ñëw léegi nag bon biñ gisee nit ñi bon diine ji nit ñi dugg war a ay tannaasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa di am ah gis te gis ñi nga xam ne mooy nit ñi yadxuluuna ñuy dugg fii diinillahi ci diine yàlla ji afwaaja def ay mbooloo wi mbooloo mbooloo mbooloo léegi nag bon ñu xam ne daal se ça quoi léegi bon ñun ñii nañu dem rek dugg ci gaa yi quoi hmm? waaw alhamdulillah nañ dem rek eh, loolu daal mooy mooy affaire bi waaw léegi ci lañ defe délégation moom nii nag moo ci gënoon muus moo ci gënoon a yeewu moom Seydina Usman ibn Abil As euh, euh, euh, as-Saqafi léegi nag ci la yoneen saa salaam daal di koy moo ci ginoonu tuuti sax moo ci ginoonu tuuti mais moo ci ëppoon xel ba pare ginoon cee mën a takk yonent bi saa salaam daal di koy def mu jiite waa Saqif loolu lay wax na nag euh, euh, après ñu dellu waaw moom mii moo doon wax naan saa doo bu ma doon julli rek saytaane day ñëw di ma jax-jaxal dama doon yëg ay jax-jaxal sama julli ma ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam ah, mu daal di may njàngal ñaan bi nga xam ne moom ngay wax bu dee ay jax da lay dikkal ci sa julli voilà moom nii la woon muy Seydina Usman ibn Abil As Athaqafi radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne wa an <clears throat> Abi Abdillah mooy Abu Abdillah Usman ibn Abil As Athaqafi radiyallahu waxul Athaqafi nag ibn Abil As kese mais Thaqif la dëkkoon ah léegi radiyallahu anhu annahu shakaaka dafa wopp ila rasulillah dafa ñëw jàmbat yonent bi saa saa waja'an yajiduhu fi jasadihi waaw. Eh, eh, eh, Eh, wopp boo xam ne daal da koo yëg ci yaram fa qaala lahu rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko ne ko jëlal sa ko fii metti ci sa yaram waaw waqul te na nga wax bismillah ci turu yàlla salaasan waxal bismillah ñetti yoon bismillah bismillah bismillah ñetti yoon waqul sab'a mara boo paree loolu lépp day teg loxoom foofu hmm? après daal di wax ñett juróom-ñaari yoon a'uuzu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uhaadir a'uuzu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uhaadir a'uuzu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uhaadir a'uuzu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uhaadir a'uudu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaadir wa a'uudu a'uudu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaadir lii la ko wax waaw kon lii mooy xadiis bi waaw muslu di ñëw ci yàlla di làqu ci yàlla ah a'uudu bi'izzati llahi ci kattanu yàlla waaw sañ-sañu yàlla kattanam wa qudratihi ak dogalam waaw min sharri di làqu ci yàlla ci lu yées maa ajidu mettitu li nga xam ne maa ngi koy daj wa uhaazir ba pare di ko di ko di ko appréhender nekk loo xam ne dama ko dama ko ragal mu dal ma mu mu mu gën yokku daal wala jëmale ma foo xamante ni bëgguma fa woon a ak ak moom quoi <laughs> waaw bi may ragal wa uhaazir léegi mu ne rawahu muslim hadis bi muslim moo ko solo laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom kesee ko ne non hadis bi imaamu Malik ibn Anas solo na ko ci Muwatta lu jiitu kitaabul jaami' ruqya fil marad na ko noon Ahmad daal na koy solo na ko noon al imaam Abu Dawud al Muslim Abul Husayn mu ngi ko di baabu istihbaabi wad'i yadihi ala mawdi'i al-alami ma'a ad-du'aa mu ne haddathanii Abu Taahir wa Harmalatu bnu Yahyaa ñaari misri yaani ñoo ko nettali mu ne nettali nañ ma man dong man dong la man nettali Abu Taahir di sama sëriñ Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi suy woon Abu Taahir al-Misri rahimahullahu ta'aala wa Harmalatu bnu Yahyaa ak Harmala ibn Yahya di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri rahmatullah alayhima qaala ñu ne ñoom ñaar nee nañ axbarana ibn Wahb ñu nekk leen xabaar moom ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad mawlaahum al-Fihri mawlaahum al-Misri rahimahullahu ta'ala lii lépp tàllale waa Misr la qaala mu ne axbarani Yunus te Yunus it waa Misr la mooy Yunus eh, eh, non ay lii la Ah Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli ala al-Ayli rahimahullahu ta'ala al-Qurashi mawlahum al-Ayli rahmatullahi ala al-jami' kon eh, moom ñoom moom Yunus moo Yunus boo déggee ñu naan Yunus ibn Yazid voilà Yunus ibn Yazid moo nekk nii moom la mooy mel ni Allahu akbar léegi euh, mu ne moom Yunus euh, an ibn Shihab moo ko jëlee ci ibn Shihab bi Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani xabaare na ma man dong ibn Wahb dana axbarani xabaare na ma man dong Yunus an ibn Shihab mu jëlee ci ibn Shihab imam ibn Shihab ne axbarani xabaare na ma man dong Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im di Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf ibn Qusay al-Qurashi al-Adawi Abu Muhammad ñi na Abu Abdillah an-Nawfali al-Madani sa Naafi' mi baayam moo doon saxaaba mais moom doon woon saxaaba muy Jubayr ibn Mut'im ah, radiyallahu anhu wa arda an Usmaan ibn Abi al-Aas mu jël ko ci Usmaan ibn Abi al-Aas ibn Bishr ibn Abdi Duhmaan ibn Abdillah ibn Hammaam ibn Ama Abaan ibn Sayyar ibn Malik eh, rahimahullah ibn Hatit ibn Jusham ibn Thaqif ath-Thaqafi at-Ta'ifi al-Basri radiyallahu anhu waxoon nañu mbiram sànq annahu shaka ila rasulillah ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama voilà gis nga fii mooy dafa eh, Imam Muslim noonu la ko indee dafa jàmbat keneen tubaab yi saa saa am wajaan mettit goo xam ne moom lay jot ci ci yaramam mundu aslama gi la imaamu Nawawi indiwul waaw boobu mundu aslama boobu la indaalewul léegi nag mu ne fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam da' yadaka ala alladhi ta'allam min jasadik tegal sa loxo fi nga xamante ne nii bi imaamu Nawawi fii bi da' yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadik fii ta'allama mooy bi metti min jasadika waqul bismillah salaasan waqul sab'a marrat a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir kon nii la ko al imam indee bon lëkkaale bi ak lu ñu bunt bi li ngay ñaanal ko feebar kon mooy lii mooy kon bokk na ci nga xam ne dañ koy wax bismillah salaasan bismillah bismillah ñetti yoon waqul après nga wax sab'a marat riwaay imam muslim bi muy moo ci yokku bismillah bi moo ci moo ci leeral bismillah bi sinon eh, ku mel ni ñoom imaamu malik ibn anas rahmatullah alayhim ñoom al imaamu abu daawuda rahmatullah alayhi yooyu dane par exemple imam abu daawuda bi ñu ko ndee dane qaala usman dane eh, an usman ibn abil as annahu ata an nabiy sallallahu alayhi wasallam qaala usman wa bi waja'un qad kaada yuhlikuni way fekk maa ngi am feebar boo xam ne moo ma dal tuutee des mu alak ma tuutee des mu yóbbu ma laabi siina ma faatu qaala fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na yoneen sallallahu alayhi wasallam ne ma imsahhu bi yaminika bi yaminika sab'a marrat ah ne ko raayal fii metti ak sa ndejoor tabarruk mooy ndax yamin barkeb ndejoor voilà juróom-ñaar yoon waqul waxal a'udhu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri ma ajitu voilà mu ngi nii kon qaala fa fa'altu dhaalika fa adhhaba Allahu 'azza wa jalla maa kaana bi falam azal amuru bihi ahli wa ghayrahum mu ne deñu ma eh, fa mu ne deñu ma mu ne deñu ma fa fa'altu dhaalika fa adhhaba Allahu 'azza wa jalla maa kaana bi mu ne bi ma ko defee ci la borom bi daal di yóbbu li nga xam ne moo dal moo ma daloon mu ne deñu ma nag amuru bihi ahli wa ghayrahum boobu ba léegi man sama waa kër ku fi feebar lii laa lay wax de jëlal sa loxo nga teg ko nga ko fi metti juróom-ñaari yoon ta ngay wax lii loolu li feeñ mooy boo koy wax juróom-ñaari yoon yëpp ngay waxandoo di raay voilà léegi euh, noonu la ko al imaamu gis nga fan fii bismillah yi indiwu ko naka noonu al imaamu Malik ibnu Anas rahmatullah alayhi moom comme nii ko imaamu kii indee imaam Abu Dawud la ndax foofu tamit. imaamu Malik rahmatullahi alayhi bi mu ko indee dane Usman dane annahu ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Usman wa bi waja'un qad kaada yuhlikuni comme de texte moom imam Abu Dawud fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam imsahhu bi yaminika sab'a marat wa qul a'udhu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri ma ajid qala fa qultu dhalika fa adhhaba allahu ma kaana bi bi ma ko defee borom bi yóbbu li ma doon métti dajatuma dara mu jeex falam azal amuru biha ahli wa ghayrahum dañu ma di ko digal sama waa kër ak ñi nga xamante ne ñooy ñeneen kon da ngay gis ne kon imaamu muslim ci riwaayam la am bismillah ñetti yoon noor al eh, kon lëkkaale bi mooy lii lëkkaaleem mooy lii nga xamante ne bokk na kon ci li ñuy wax li ñuy ñaanal ku feebar eh, lii di ko sax nit ñi bismillah ñetti yoon nañ ko ci boole ndax sax na wir na <coughs> imaamu muslim daal di wax a'udhu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaadir daal dinañ koy répété juróom ñaar yoon sànq kon jarul ñu ci ñëwaat kon ni lëkkaale baa ngoog al imam an-Nawawi eh, ci al minhaj lu ndaw la ci wax mu ne hadis eh, bii moom maqsuuduhu annahu yustahabbu wad'a wad'u te eh, dañoo sopp teg yadahu ala mawdi' al alam nit ki jël loxoom teg ko ci bërëb bi nga xam ne mooy metti wa ya'ti bi du'a al madhkur ginnaaw gi mu indi ñaan bi nga xamante ne moom la tudd fii moom la yeneen saa salaam daal di tudd daal di joxe léegi ki nga xamante ne nii mooy eh, kantaal imaam al baaji boroom al muntaqa rahmatullahi alayhi moom bi nga xamante ne nii moom ci la ci lay wax ni mu ne mu ne al imaam al baaji rahimahullah mu ne xadiis sayna Usmaan bi dalilun anna lil alili an yasifa ma bihi min al alami listida'i dawa mu ne dañ ci jànge ne euh, te euh, hadith yi la ñu romboon tamit amoon na mais euh, jazahullahu xayran xaw ma lu tax sama xel génnoon ci voilà moo yeneen saa salaam bu kenn ci ay ñoñam daal di woon feebar ak Seydina Sabit ibn Aslam le fait mu ñëw ne Seydina Anas ah ya Aba Hamza waaw man istakaytu de waaw damaa feebar de mu ne ko ndax bëggoo an arqiika bi ruqiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala balaa ko ah kay voilà kon loolu loolu dafa am solo quoi loolu mooy lii muy wax yooyu yëpp romboon na xaw ma nag lu tax suñu xel demul <laughs> foofu waaye alhamdulillah waaw mooy mu ne dañ ciy jàng ne ci wopp ki feebar man na ñëw melale feebar li ko li koy metti li ko dal ngir lan sàkku ngir ñaan koo xam ne da koy faj wala koo xam ne da koy mocc wala koo xam ne moo xam médecin mu ne war ruqya aw shifa eh, bi ay wajin am kan waaw moo xam ngir mu moccal ko wala mu faj ko waaw mu wax ko ne ko sama fii mooy metti sama lii yooyu metti loolu noonu loolu dañ ciy jàngale lu mën a nekk la sinon Seyna Ousmane Ibn Abil As kononte kon bu mënul woon nekk bu ñu yeneen saa sam na ko déedéet loolu loolu yow daganul ngay ngay ngay ngay décrire li la dal ngay melale li la dal nit da ngaa war a wàcceelu ko c'est voilà mu mu ngi noonu mu ne loolu benn mbir la mu ne ci bi ay wajin am kan ci lu mu ko mane rek mooy na ko leeral waqad qaala an-nabi sallallahu mu ne sallallahu alayhi wasallam na fekk wa qaala lahu Abdullah ibn Mas'ud la tu'iku bi mu génn am yoon saa saa Seydina Ibn Mas'ud dafa laal yaram yoon mu tàng jir mu ne ko mu yoon saa salaam mais yow yoon saa salaam yow yow sa sa sa feebar bi sax ne mi metti na sa yaram yi nii lay metti hmm? yeneen saa saam ne ko ajal kama yu'ak wala yu'aku rajulani minkum wa euh, mu ne comme mu ne ko waaw comme ni nga xam ne yéen yéen mooy ñaari nit ci yéen li muy daj man lu toll noonu laay man yoneen saa salaam waaw mu ne loolu kon moom wax na li nga xam ne moo ko metti wax na ko saxaaba te waxoon na sayyidatu Aisha bi ñuy gis noo waxu Abu Muwayhiba <laughs> waaw bi nga xam ne ca la jóge ca Almeria euh, ak Abu Muwayhiba ci guddi gi ñu xëy ñu ñëwaat après ci suba gi am benn saxaaba bu gaañ ñu yóbbu ko almere ba ñëwaat yeneen saa saam fekk Sayyidatu Aisha di jàmbat boppam buy metti yeneen saa naan waara sa waaw ay way maa ngi woo waaye sama bopp bii di metti yeneen saa saam ne ko waaw lan mooy problème sax Aisha boo faatu woon ma waajal la denc la euh, euh, la kii la ma ne ko waaw di nga def lool de waaye booy kii rek mooy sama lool moom ca suba ga wala ca bés ba nga daal di wàcc fa siit bu dees yeneen saa saam ne ko nag bal li am na des man kay lañ war a wax waara sa waaw man nii kay lañ war a wax waara saa waaw man la sama bopp di metti ci la commencé feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina moom yonent bi alayhi salaatu wasallam kon loolu di wane ne mooy wax na li nga xam ne moo ko dal moo tax loolu soreewul ak li nga xam ne bokkul ñu naan ko ko def waaye day wane ne yow wàkkirluwoo ci yàlla da war a kii rek muñ kese waaw loolu déedéet waaw <laughs> waaw mu ne wa hada mimma lam yarid bihi tashakki wa qillatu sabr mu ne li nga xam ne maadaama bu dee waa ji nga xam ne moo koy def defu ko ci côté boobu tamit bu dee ne da koy wax ngir saalit ak tamit wane ne moom du muñ dara waaye waaye lii da doy na waar man nii de sama bopp bee ngi toj mu ngi xar mu ngi nànkam man daal lii moom yéeme na waaw loolu moom waaw rabbi xanaa leneen wanaa keneen wala yooyu moom yooyu waxoon nañ ci waaw xanaa loolu bu dee loolu moom baaxul waaw waaw mooy léegi mu indi xadiis Seydina Ibn Abbaas biñ la doon wax naan ko yeneen saa saam kaw kaw naan ko tahurun nu ma waxoon tuhurun non tahurun mooy lu lay laabal comme ndox mi ngay laabloo suuf si ngay si ngay si ngay tiime loolu tahur tuhur mooy ak laab tahur mooy lu lay laabal mooy feebar bi tahur la da lay laab da kaw kaw bi naan way way loo wax yéne sa tahur fan way fa bat tahur lii du dara lu dul ma ne sibiru bu mitti la laa wax boo xam ne mu ngi takk laa wax ci paa boo xam ne man may paa bii ba pare te gisuma lu dul ne dina ma siyaareloo bàmmeel yi yeneen saa sam ne ko ah nag muy noolu waaw <laughs> ah, mooy façon kooku da doon jàmbat yeneen saa koy ñaanal naan ko taxawuroon di dalal xelam ngir mu mën a muñ mais <laughs> mu saalit <laughs> waaw mu ne yooyu comme yooyu moom waaw du loolu nag loolu moom ginu la kawe moom loolu moom matul voilà kon mu ngi noonu mu ne euh, mu ne mu ne léegi yeneen saa salaam nag al imaam al baaji ba léegi euh, mu ne rahimahullah mu ne yeneen saa lay saa salaam fii dañuy gis ne dane Seydina euh, Usmaan ne ko imsahu jëlal fii fii lay metti nga jël sa loxo ndejoor waaw nga daal di ko ci mu ne yuridu wallahu taala alam mu ne lim ci nam mooy te yàllaa gën a xam ala maana ak tabarruk bi tayammum waaw mooy barke mooy di barkeellu ci loxo ndejoor waaw te loolu yàgg nañ ko gis gisoon nañ ko ci sol yéreeg yooyu yooyu ak booy lekk yooyu waaw loolu lool la eh, sab'a marratin juróom-ñaari yoon waqad xassa an yi mu ne juróom-ñaari yoon yi nag loolu nag noonu nga koy defee ah yonent bi alayhi salaatu salaam daal dinay jagleel yu bari hadal adad juróom-ñaar yi fii ghayri ma mawdi ci rurub lii moo nag keroog bi nga xam ne dane bu xaj bi ay bu bu xaj xadee idaa walagal euh, kalbu fi inaay ahadikum euh, euh, mu ne bu xab xaj xadee mooy xaj fekk sa ndab mu naan ci na ngeen ko raxas juróom-ñaari yoon ulaahunna aw na bi turab bu njëkk bi wala bu mujj bi nga defe ko suuf lool gis gis juróom-ñaari yoon ba pare mu ne juróom-ñaari tàndarmay Medina ku ciy lekk par bés ajwa yooyee par bés yow moom jabar du la jàpp kenn manulaa jabar ba jàpp la mooy bari na bari na bari na juróom-ñaar te tamit boo gisee eh, yi nga xamante ne booy wër kaaba gi ñaata yoon juróom-ñaari yoon voilà kon loolu lu ama am solo la hmm? yooyu mooy juróom-ñaar boobu ak yeneen ay ay ay hadith yoo xam ne bari na ci buñ ko doon lim bari na mu ne loolu nag yonent may saa saam bari na lu mu koy jagleel eh, lim bi ci foo xam ne du bërëb du benn bërëb kese waaw mu ne te bokk na ci fii maradihi ba'dama daxala bayta Aïsha keroog bi mu feebaree ba soxnaam yëpp mujj d'accord ne léegi mooy feebar mi ñu doon wax sànq bi mu génnaa dina mu metti lool mu ñu mujj ne mu d'accord mu nekk kër Sayyidatu Aïsha nekk Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne keroog li mu wax dane washtadda maradu léegi nag fekk euh, feebaram bi gën tar mu ne hariqu alayya sotti leen ma ci man min sab'i qirabin ut leen juróom-ñaari baag yoo xam ne lam tuhallal awqiyatuhunna mooy seen wikaa yi mooy wikaa yi mooy wikaa wikaa mooy li ñuy bouchon yi mooy fi ñu koy li ñu koy tëje mooy li ñu koy tëje fi ñuy tëj génn ñu kii bi juróom-ñaari njaq yoo xam ne kenn fecciwu leen waaw kay bu ko defee mu ne bu ko defee amaana ma fiix daal di dem mën a gis ak nit ñi voilà kon loolu loolu lu ama am solo la loolu lu ama am solo la <coughs> mu ne fii mu ne naka nii mu ne xadiis bii nag wa qad rawa ibnu ba léegi imaam al yi mu ne taal imaam ibnu Shihaab kon juróom-ñaar yi gëneelu juróom-ñaar mu ngi noonu <coughs> surtout ci wàllu médecine comme lu ñoom al imaam al Qurtubi wak yooyu al imaam ci ñoom al al nu mu Abul Walid ak ci ñële Ibn Rushd voilà ñooñ ñi ñuy leeral naan yooyu surtout ci wàllu médecine yooyu dafa am solo affaire médecine la voilà loolu lu am am solo moo tax maali yi doon wax naan juróom-ñaar yële ci wàllu xaj bi nekkul parce que daa sobewu parce que loolu affaire médecine la te gis nañu leen saa salaam wax ko fu bari comme fii voilà bi mu wax Usman ibn Abil As juróom-ñaari yoon tekkiwul ne lool day wane ne xaj da moo moo sobewu ngandum sobewu ba juróom ko war a mën a raxas benn bi nga boole ci suuf ngir mu mën a dem ñu lool loolu affaire médecine la voilà kon léegi nag mu ne hadis bii al imaam Ibn Shihab solo na ko an Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im an Usmaan ibn Abil Aas radiyallahu ta'ala anil jamii' fa qaala fiihi da' yadaka ala alladhi ya'lam mooy riwaay bi nekk nii ci eh, li nga xam ne mooy mm, Riyaad bi mu ne ko tegal sa loxo ci fi nga xam ne mooy métti nga wax salaasan mooy hadisu imaam Muslim bi parce que comme que imaam al-Baaji moom rahimahullah Muwatta lay sharata wax naa la léegi ne Muwatta imaam Abu Dawud ñooñu ñëpp andeewuñu ko noonu imaam Muslim moo ci yokk salaasa maraat moom ci boppam la ñëw pas yokk ci la leere foofu ñu ne loolu mooy ngir war na day wax fii ne la yow miy liir euh, euh, Muwatta di liir sama shara bi bul fàtte am na riwaay boo xam ne wax na ne na ko def ñetti na wax bismillah ñetti yoon d'abord kon loolu bu ko ci boole bu ko ci fàtte boobu waaw wa qul après nga wax sab'a marratin a'udhu billah wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhadir rahmatullahi eh, eh, kon eh, azza wa jalla kon loolu lu am am solo la hmm? mu ne faslun wa qawlu sallallahu alayhi wasallam wa qul a'udhu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri ma ajidu nassun ala at-ta'awudhi fi ma nazala bihi min shiddati al-marad bi'izzati llah wa qudratihi voilà mu ne wa hadha yadullu ala jawaazi al-istirqaa' wad-du'aa' li-izhaabi al-marad wa fii ma'naahu at-tadaawi bi-dhaalika wa yahtamil wallaahu a'lam an yuriida bihi annahu yaquulu dhaalika ma'a kulli masxatin wa huwa al-azharu 'indii voilà mu ne faslun ab pàcc gi man al-imaam al-Baaji rahmatullahi alayhi mu ne wax ji nga xam ne moom la yeneen saa saam ne. a'udhu maa ngi làqu bi izzatillah ci kattanu yàlla wa ci ci eh, sañ-sañu yàlla wa qudrati ak kattanam min sharri ci mbonuk maa li nga xam ne maaluk mettitu maa ajidu li may daj mu ne loolu nasun lii lu yaxal la yoleen saa san day wax lu leer ala ta'awudi kene lu mën a nekk la waaw ak ta'awudi mooy sàkku eh, ñu musal la waaw sàkku borom bi musal la muccal la fii ma nazala bihi min shidda ci nit ki li wàcc ci moom ci tar tar shiddatul marad feebar bu metti bu la dal nga ñaan yàlla mu dem ci moom mu ñaan ko mu musal la ci lool bi izzatillah waaw jaar ci li nga xam ne mooy euh, euh, man euh, kiiwu yàlla mooy grandeuru yàlla ak li nga xamante ne ted ted ted daayam wa qudrati ak màgg ak li nga xam ne mooy kàttanam mu ne loolu dañ ciy jànge xadiis bi gisoon nañ ko sànq xawoon na wax lu mel noonu possibilité sàkku ñu mocc la waaw ndax sinon Seydina Usmaan doonu loon jóge Taif ñëw di ko wax yonent bi sallallahu alayhi te kon dina ko ne yow sa ñëw gi amul njariñ waaw wa du'a yi waaye dañ ci jànge ñaan ngir li izhabil marad ngir ku dal feebar nga ñaan ngir borom di dindi feebar bi mu ne wa fii maanaaw ci maanaawam nag tadaaw yi mooy di jël garab yi waaw xam nga ñaan bii bokkul ak jël garab xam nga ñaan eh, moo tax mocc bi nga ñëw teg mu ñëwu na la waxal li raayal di wax loolu bokkul ak ki xam ne dana la jëlal médicament bi jëlal kii bi nii après nga waaw mu ne yooyu noonu tamit ci la ak tamit dem ñu lay perfuser yooyu yëpp ci la lool ci maanaawul yi la dugg mooy yooyu yëpp daa mën a nekk talu lu dagan la ci wàllu sharia waaw mu ne nag li mu wax ne euh, euh, euh, ne ko ma kulli mashatin mu ne yuridu annahu yaqulu mooy lii mu wax nag man li ma gis albaaji mooy da' yadaka ala alladhi ya'lam min jasadika wa qul thalatha marat mooy da koy teg ci fii metti ak li muy wax ne sab'a marat a'udhu bi'izzatillah mu ne loolu mooy raay bu nekk day wax mbir mi daal di koy raay waaw day ci raay day koy wax raay waxaat raay waxaat raay ba mat juróom-ñaar ñett yi tamit na ko noonu mu ne man noonu laa ko gisee te loolu mooy li nga xamante ne ni euh, mooy li feeñ ci man euh, mu ngi noonu mu ne nag euh, kantaali sayna Usman wax ne radiyallahu anhu fa azhaba Allah anni ma kaana bi yurid ma kaana bi mu ne lim ne borom bi ba ma ko defee borom bi li ma doon metti yëpp dem waaw mu loolu lim ci nam walla mooy bi mu defee lamma faala zalika wali zalika ba mooy ba mu ko defee te loolu dafa leer mooy loolu la wa kaana ya'muru bihi ahla doon ko doon digal ñoñam waaye ak ñeneen ñoo xam ne du so du ay ñoñam eh, eh, ndax li nga xam ne expérimenté na ko min manfaatiha wa idhabi dawa'i al al al adwa biha ak li nga xam ne ñaan googee ñuy yóbboo wopp yi waaye surtout li ko yeneen saa salaam wax loolu la voilà mooy lii la ma yeneen saa salaam wax moom laay jàngale waaw waaw alhamdulillah waaye bu ma ko jëlewuloon it moom laay jàngale ndax lii la ma ne waxal mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu wallahu alam kon xadiis baa ngi noonu xadiis la bu am solo kon jàng nañ leneen loo xam ne moom lañuy ñaanal ki nga xam ne moo wopp kon nag ci kaw noonu wa jazallahu xayran al imaam al baaji borom al muntaqa imaamu Maalik rahmatullah alayhima léegi kon ci jotaay bi ñëw insha allahu taala